di suuratul faadiha ak turi ñu waxoon walillahi alhamdu wal minna bii ñu génn gisoon nañ laay yooyu nga xam ne ci la boroom bi naan am na ci ñoom naafiq yi ñoo xam ne ñoom dañu lay ayibal ci sakaat yi ngay joxe ak yi nga xam ne butin de guerre yoo yële boo leen joxee ñu gërëm boo leen ñàkkee jox xaj leen ñuy protester ka mer ak xunn te nag ñoom buñ gërëmoon leen boroom bi doon defal de di leen jox ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne borom bi doy nañu borom bi de xel séef nañoo jox beneen yoon ci yeetal gi ngërëmam yi nga xam ne ngëneelam gu yaatu gi moom ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam ndax ñun la ne fa yàlla ak borom bi tabaaraka wa taala ci boppam loolu lañu xemmem de du alal ji kese léegi nag loolu noonu waxoon nañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon joxe keroog Xunayn gaay di kaas ba Dul Xuwaysira Tamimi alayhi min allahi maa yastaxiqu nekk maamu xawaarij yi daldi wax lool na ko noonu la waxe woon keroog bi nga xam ne ci la seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko mu dem yaman dekk fa jiite fa waaye di séddale waale zakaat yi jël yoo xam ne da koo jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko ibnu shahid sa seydina abu sa'idin al-xudri radiyallahu anhuma daal di wa nettalee Seydina Ali yónnee or bi yonent bi alayhi salaatu salaam boo xam dafa amawale woon suuf mu ñëw séddale ko gaa yi nag mer Zul Xuwaysira tëbati ne ko lan moo tax ngay séddale séddale bi jaarul yoon loolu nag daa nekk li nga xam ne day dan mooy li nga xamante ne di jikko la te mooy li nga xamante ne habitude la mbaaxu naafiq yi mooy ne tout le temps ñoom seen bopp kese la ñuy xool du ñu xool mukk ne man kerookat bi ñu ma joxoon am na ñu ñu xañ léegi ñu jox ñeneen ñoom ñuy kaas. moo taxit waaye nag du du tout le temps rek naa féqi gesee kaas ndax keroog Hunayn am na ci waa Ansaar ñoo xamante ne nii ñoom dañ ñoom mbir mi da leen a jaaxaloon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam séddale na alal ji ñoo xamante ne léegi lañ tuub waa Quraysh ñii léegi lañ leen gañ a fatxu Makka daal di fay jóge ñëw fii ci Hunayna ak yooyu ak waa Hawazin ñii ñoom Maalik ibn fu ñii ñu jox ay téeméeri gëléem te léegi moo jiite woon arme bi sax bi mu tuubee ñëw léegi ñoom ñu ne ah lii da doy na waar yonent bi alayhi salaatu wassalaam de mu muy jël suñu fay suñu màng mi di leen ko séddale alors que ñoom suñu jaasi yi seen deret yi lay toq mooy léegi lañ doon xareek ñoom alayhi salaam dajale loon ca angaar ba daal di wax ak ñoom ñu daal di gërëm ne leen ndax gërëmu ngeen yéen yéen nit ñi dem li nga xam ne buñ jógee fii ñoom ay naga ki géléem ak xara ki bëy la ñuy demee yéen nag ngeen dem ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca seen tànt ya muy Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam wax leen fa discours xutba leen fa xutba bu doy waar boo xamante ne bu daw yaram ba waa lansaar yépp di jooy ne ñun de radina billahi wa rasul way rasul bi radina billahi wa rasulihi di qasaman wa maghnama mun doy nañ li nga xam ne loolu la ñu séddee suñu boroom ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ci la leen waxoon ne woon al mahya mahyaakum wal mamaatu mamaatukum mooy sama dundu man yéen laa koy àndal yéen ko moom yéen waa lansaar wal mamaatu mamaatukum bu ma faatoo it ci seen biir laay ne de kon nag loolu la kon nag affaire baa ngi noonu kon mooy du ne nga xam ne naa naafiq yi sauf que ñi gis nga bi leen yonente ma lay saar saam waxee ñoom ñu ne doyloo nañ li nga xamante ne moom la leen séddale mooy waa lansaar mi nga xam ne est-ce que ñoom yonente bi alayhi salaatu wassalaam boppam la leen séddale daal la leen sédd daal di jox ñi ci des ay gëléem ak yooyu léegi nag loolu la ci la ansaar yi ñooy sama mbubbum biir ñeneen ñépp nag ñooy ñi nga xamante ne ñooy sama mbubbum biti kon nag loolu la ngir ñoo ko gën a jege lool la doon wax moom alayhi salaatu salaam waaye loolu kon loolu la naafiqi nag loolu lañ dul wax naan waqaalu xasbuna allahu wa ne fa sayutiina allahu min fadlihi xasbuna allahu boo gële ne mooy liñ ñee wax rek radina billaahi doyloo nañ borom bi te doy nañu ak borom bi tabaaraka wa taala ak yoneen ndawam bi lim ñu séddee naafiqi nag loolu lañ dul wax am na ñeneen ñoo xam ne du ñu naafiq waaye nag dañoo nekkoon kilifaay arab yoo xam ne dañuy kaas tout ça pour leeral la kene bul gis kuy kaas ci yu mel noonu rek nga ne waa ji naafiq ndax keroog ku mel ni al Abbaas ibn Mirdaas xam nga keroog as-Sulami nekkoon sayyidu waa Banu Sulaym xam nga bokkoon na ci ghazwatu keroog bi ñuy xare ji bi ñuy ubbi ji Makka demoon na bi nga xamante ne tamit ci la ghazwatu Hawazin di ghazwatu Hunayn demoon na ak ñi nga xamante ne nii ñoom ay Aqran na Habis bokkoon ci kilifaay Banu Tamim yi ak ki nga xamante ne mooy Uyayna ibn Hisn al-Fizari nekkoon kilifaay waa Banu Fazara mooy gaa yooyu bi ñu demee xam nga keroog bi ñuy nettali mbir mi di ko tënk ci ghazwatu Hunayn moom laal Aqra ibn Haabis mii waxoon jiite woon waa Banu Sulaym ci kaw ga noonu le léegi nag moom bi nga xam ne ci la yonent ma lay saar saam joxe gëléem yi mooy dafa jox ki nga xamante ne nii ñoom Uyayna ibn Uyayna ak ki nga xam ne al Aqra ibn Habis da leen a jox li nga xam ne moom itam jox leen gëléem yu bari li nga xamante ne nii ci keroog ci Hunayn noonu le léegi nag al Aqra daal di gis ne moom bon bon bon pourquoi ça quoi <laughs> parce que <laughs> yonent bi alayhi salaam daa jox al aqra ki nga xam ne aqra ibn Haabis sangu waa Banu Tamim mu jox ko saa gileem jox ki nga xamante ne nii mooy <laughs> mooy mooy mooy Uyayna ibn Hisnin bor saa <laughs> gileem sangu waa Banu Fazaara comme que ñoom ñëpp ay magi arab lañ mooy ñu ngi xool. est-ce que kay am na lu ma amul <laughs> mooy dañuy door a tuub de te ay magi arab lañ te ñoom ñoom ñoom li tax dañoo sore naa féqi parce que ñoom ni ñu mel ñuy wane ah ñoom amul lu ñuy seen biir ak seen biti benn la xam nga naa seen biir mooy mooy daf ak waaye ñuy wane wane lu rafet waaye il am lu ko yëngal mooy ne ñoom euh, comme alal duñ gis ñu jox ko ñeneen rek affaire bi di yëngu ci ñoom nifaaq gi yëngu nag ñuy kaas léegi ñii nag ñoom biti noonu lañ mel gis nga niñ mel mooy lu ñu jàpp ne nii la dañ koy wax ah léegi nag neex na am neexul après yéenay seet quoi mooy ñoom côté teggin yooyu amaguñ ko woon ndax nag c'est normal parce que dañ doon door a tuub te biñ tuubee yàggul après dégg yonent bi alayhi salaatu salaam di dem Makka di ubbi ji Makka ñoom ñu dab yonent bi alayhi salaatu salaam nag loolu moo tax parce que dañ doon door a agsi bon biñ tuubee yàggul yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> boo wokk rek ñi mu yar Medina léegi nag ñoom bon on yaay na daal kii euh, Al Abbas ibn mirdas euh, euh, as-sulami daal di mer ne waaye <laughs> lii mooy lan ne waay yow waay yonente mi alay saat salaam lii mooy lan ci la defoon poème bu siiw boobale naan fa asbaha nahbi wa nabul ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i waqad kuntu fi lxarbi daatu dra'in falam uta shay'an walam amna walam umna'i illaa ava ilaa ataytuha adida qawaa'imiha al-arba'i wa ma kaana xisnu wala xaabisun yafuuqaani shaykhiya fil majma'i wa ma kuntu duuna imri'in minhumaa wa man taada'i al-yawma laa yurfa'i noonu la ko doon waxee muy kaas naan é yonent bi saa saa <laughs> ne nii mooy lu gën a suufee li mu jox nga xamante ne nii mooy al Aqra' ibn Haabis sang waa <laughs> waa Banu Tamim <laughs> na ki nga xam ne sang waa Banu Fazaara rek al Abbaas ibn Mirdaas daal di kay après ne yonent bi saa saa defu kii nag di wax yonent bi saa saa ne nag noo ko eh, way fa asbaa xoolal yonent bi saa saa li nga joxe rek léegi def ab xam nga moom dafa newoon shaayir bu mag mooy <laughs> waxi waxi ay ay ay way da koo yomboon mu ne xoolal moom joxe na ba pare léegi nag man li ma am ci màng mi ginnaaw bi ma xeefee quand ah, nekk en en dessous gën a suufee xamante ne nii moom la am ak Aqra te ñoom ñaari kilifa lañu ànd fekk seeni yoon man itam ma ànd ak nekk kilifa nag magum arab ma nekk ànd ak samay yoon léegi te man bi ma nee ci xeex bi koo xam ne dama doon dem ci kanam. walla sama njàmbaar ñépp gis nañ ko léegi nag joxuñ ma dara taxawuñ ma dara mooy maa ngi ci diggante bi liñ ma jox daal bu <laughs> moom na moo des na quoi ba ma jox daal ay quelque kii rek la quoi mu ne wamaa kaanata moom mu xool ñoom seen saraf quoi seen honneur waa moom ñoom moo yey na quand même waa banu waa banu Sulaym quand waa waa banu Tamim nag waruñ leen koo yóbbal ak waa banu Fazaar xam ne <laughs> léegi nag moo tax xis na gis nga xis na bàyyi kii na mooy sangu waa banu Fazaar bi mu jox lu bari kooku bàyyi yam wala xaabis gis nga xaabis al aqram ibn xaabis sangu bonoom baru tamim moom baayam li xaabis mooy baayu uyayna ak baayu aqram ñoom ñaar muy xis nag xaabis ñoom masuñoo féete kaw ki nga xamante ne nii mooy sama baay man mii nga xamante ne maay al abbas muy mirdas moo tax ci am na ci beneen riwaaya boo xam ne dane fa ma kaana xisnun wala xaabisun yafuqaani mirdas fil majmaa yafuqaani mirdaasa fil majmaa ne waay yow waay yow famaa kaana xisnu nag <laughs> mooy bàyyi ñaar ñii masuñu féete kaw li nga xam ne mirdaas mi saa bàyyi de ci fi nga xamante ne nii bu fu ñu masa daje rek dafa jaay njàmbaar ñoom masuñ leen koo féeteel kaw nag kon nag nan lañ may joxee lu gën a tuuti lii daal léegi nag <laughs> taman masumaa ne nekk ma nit koo xam ne maa leen gën a suufe de waman tada'il yawma la yurfa'i te képp koo xam ne yonent ma lay saar saam wàcc nga ko tey ndax moom jàppoon na ne ku mu gën jox moom la gën sopp alors que du lool comme li wax ci xadiis ba mu ne ne moom am na ñoo xam damay jox ñoo xam ne di leen jox te am na ñeneen ñoo xam ne joxuma leen dara moo ma leen gënal bokk na ci ñoom Amru ibn Taghlib radiyallahu ta'ala anhu warda léegi nag loolu la doon képp ko ñu yëkkatit ko ko ko teg tey wàcce ko tey kenn dootu ko yëkkati yow rasulullah yonent ma lay sa salaam ni sëy Bilaal demal nga jox ko ba daggal ma <laughs> dagg joxal ma ko ba daggal ma laam meñam mooy joxal ma ko ba mu noppi ñu jox koo jox ba mu gërëm kooku du naafiq parce que moom ni mu mel la woon voilà moom nekku fii kii de mooy moom de toute façon magum arab la <laughs> voilà mooy ñooy nga xam ne moom seen yoon newu ci moom moom mbir mi moom mooy <laughs> noonu voilà voilà kooku du naafiq Seydina Uyayna radiyallahu anhu te dafa am ay jaloore yu mag bi alayhi salaam mais ci saxaaba yi ñoom dañoo raw ñeneen ñëpp voilà te nii fekk na li nga xam ne ghazwatu Hunayn dem na fathu Makka dem na dem na Hunayn ak yooyu te loolu da génn àddina ci ngëm yàlla wala loo tax ñoom radiyallahu anhu wa arda loolu lépp pour wan ne mooy ñun ñu def attention buñ gis nit mel neen rek ñu nga commencé naan jàngoon naa ne naafiq yi nii la ñuy def kon nag waa ji boo demee ci ñoom la déedéet gis nañ ne am na ci wàllam saar ñi nga xamante ne yonent ma lay saa nee na ñooy sama mbubbum biir ñoo xam ne ci ñoom ñoom dañoo mbir mi da leen amoon interrogation affaire jaaxaloon na leen nañ mu ngi jox ñii te ñun suñu jaas yi ñu ngi ci seen deret yi kon nag loolu lépp ngir leeraloon loolu la te lii nag dinañuy dimbali après ci li nga xamante ni laay bi ci tegu nga xam ne ci lay wax ñi nga xam ne ñoom la ñuy war a séddale li nga xam ne mooy zakat yi bu ñuy wax wal